billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala seyidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jul seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu àq fas yéene dikkaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai 2019 ñu fas yéene dalal euh, sëriñ Atuman Ndiaye di archiviste euh, ci tomb bu am solo muy dawrul mashayikh fi muharabatil istimar te mooy taxawaayu kilifay diine yi ci xeex ak ñi ñëwoon ngir not ñu loolu nag di loo xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi dund ci réew mi rek war ngaa xam taxawaay boobu nga xamante ne moom la kilifay diine yi amoon ci loolu euh, xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi dañuy fàttali mbokk yi rek ne suba ci dibeer ji incha allah danañu fas yéene ànd ak Adnan Babu ci arujuu ila alxayaati ba'da almawt mooy dekki ginnaaw de bu dee ci altine ji incha allah ñu fa yéene ànd ak sëriñ Saalihu ba dar ci alxitaab at-ta'assubi wa xuturatuhu te mooy waxtaan woo xamante ne dafa am par parparloo ak li mu mën a indi ci ak yàq kon loolu mooy li des ci programme mu ñetteelu ay bés gi kon ni ma ko waxee léegi rek bala ñuy jox kàddu gi sëriñ bi xamaa ne dañuy xamle tuuti rek ci aslef donte dana ñu jox sëriñ Abdou Sarr mi nga xamante ne moom la àndal bi mu ñëw bi mu ñëw tamit ànd na ak sëriñ Atoumane Ndiaye ànd na tamit ak sëriñ Mamadou kone ak soxna si Soda Cissé mi nga xamante ne fii ci dëkk bi la nekk di fi liggéey waaye nag dëkk foofu ci Tivaouane nekk ab jarbaatam kon xamaa ne bala ñu koy jox kàddu gi danañ jox sëriñ Abdou Sarr mu def benn introduction ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaan ñu door koo jox kàddu gi kon dañu tënk rek ci lu gàtt lenn ci ay yëngutoom euh, ginnaaw bi mu jeexalee am njàngam euh, damay ñëw rek ci lu gàtt ci ay béréb yoo xamante ne jaar na fa te ba mu fay jaar tamit yëngutu ya mu fa doon yëngutu lii nga xamante ne moo tax ñu dalal ko tey jii ci yëngutu yooyu la nekkoon pour firndeel rek ne maanaam li ñu ko jox ni xaj na moom incha allah lu mu maîtriser lu mu xam la tamit teg ci ndax nekk na fi directeur centre national bu archive CIDIGR moom nekk na fi directeur bi nekk na fi tamit jàngalekat ci centre de formation CIDIGR nekk na tamit membre ci commission bi nga xamante ne ñoom la ñu tànn te Ibader professeur Ibader Thiam jiite ko. ñu war a bindaat histoire Sénégal moom membre la ci commission boobu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a bindaat histoire Sénégal te war a sukkandiku tamit ci suñu mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon dem ak barki démb ba tey tamit euh, benn association bi nga xamante ne moom la ñu sos muy association archiviste sans frontière moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko jiite kon mën nañoo wax ne moom li ñu ko jox nii lu mu lu mu xam la lu mu mën la ba nañ ci sant yàlla mais nañ ci sant mag ñi nga xamante ni ñoo sabab lii ndax imaamu Shaafi dañ ko laaj ni ko li yàlla bind ci kaw suuf ana moo gën a kawe mu ni li yàlla bind ci kaw suuf montagne moo ci gën a kawe ñu ni ko montagne est-ce que am na lu ko ëpp doole mu ni waaw ñu ni doole mu ni ndax mën nga jël engin gradeur xoos montagne mu jóge fa ñu ni ko ko ëpp doole mu ni sawara ndax boo soyee weñ am ci la nga ni ko sawara nag ndax am na lu ko ëpp mu ni ñu ni doole sawara mu ni ndox ko ndox am na ko ëpp doole mu ni ko lu ëpp doole ndox mu ni ngelaw ñu ni ngelaw lu ko ëpp doole mu ni niir ñu ne niir nag lan moo ko ëpp doole mu ni ko ëpp doole mu ni doomu aadama ndax ngelaw mën na falan daaneel ay garab mën na daaneel bâtiment mais doomu aadama ngelaw mënu li muy tuuti tuuti li muy woyof ñu ni ko doomu aadama lu ku màndi tàggoog sagoom ñu ni màndi te nag lu ko ëpp doole mu ni nelaw ndax ku màndi lakkale boo nelawee noppale ñu ni ko nelaw lu ko ëpp doole mu ni itte bu faju ñu ni ko itte bu taa faju nag lu ko ëpp doole mu ni mbokk yu booloo juboo nekk benn ñooñu lu ñu song daan ko kon wax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu maanaam ñaari gone boo leen boolee ñaar dërëm fekk amuñu weccet duñu tàggoo kon ñu bokk lu luñ mënta séddoo waruñoo tàggoo yàlla war leen a boole ci benn dingire ngeen war a toog di saytu di càmbar maam yi nga xam ni ñoo fi nekkoon te daan jàmmarloo ak ñi nga xam ni dañoo ñëw yett gaal xuus ci ndox pour ñëw noggutu mag ñi te lu ñu bëgg mooy koomum àddina te mag ñi finati nañu koomum àddina lu ñu dëgg ma mooy fexe ba jubóog seen borom képp ku fi mas a toog pour gàllankoor mag ñi rek koomum àddinaa taxoon nga bëggoon koo gàllankoor defeen da koy xëccoog yow te mag ñi jéggi nañu koomum àddina mais ñu ngi dëgmal jubóog seen borom jubóog seen borom boobee nag toggoo nañ ci coono bu nekk ndax yàlla bu la nee dinaa la jox saaku suukar midi diggante huit heures ak onze heures et demie dina la fi nattoo saaku kaani nattoo la fi saaku ngaññi nattoo la fi saaku poobar ndax midi la la wax te midi jotagul kon diggante huit heures ak onze heures et demie loo fi gis rek mu jël tax àggagoo ci midi kon ci biir gàttal rek parce que waxtu bi day dem loolu daal atumaan mi toog wax dëgg yàlla li ñu wax ci moom rek mooy ci nekk mais ca Tivaouane nga ñu bokk dëkk. kee moo yor bibliothèque bi nga xamante ni ñun ñëpp ci la ñuy gàggantikoo muy El Hadj Mamour Koné mee toog nekkit koo xamante ni dinay diisoo ak kilifa yi ci lu mu doon léeg-léeg Serigne Abdou yàlla yàlla yokk leeram daana toog ni ko atumaan nangam nangam nangam mu ni ko soo demee ci archive wax nañu nangam wala nangam ma ne kon xam naa la si yëpp laat waxoon rek keroog booy koy yàlla tegee ci xilaafa gi mu wutu Serigne Fallou dana bis ni ki tey folli bis ni ci tey folli naay nopp fali bët kon damay wax toujours ni sànq maa ngi wax mbokk mi ci biir néeg bi ma ne ko gis nga àddina doyoo ma bu mu la bu la bu mu la mer bu mu la merloo la la doyatoo la ni mer ndax ki la ni doyoo naa am réere nga ko waaye ki la ni doyatoo koo ñam kon bu ko defee atumaan mbokki taalibe yaa ngi nii li ñu boole mooy benn xabl mooy ashhadu an la ilaha illallah ndax damay wax ni li sëleblaat ni woon man day bu ma toogoon ba xëy daal nii bàyyi naa yoonu murit su ma jëndee dootuma gis ku ma gis sëñ Moussa Bachir ni ko maa lay jëkka woon ginnaaw kon nit ku nekk la ko fal na ko téye te ngeen téye seen pas ndax damay wax ni pas-pas dafa am solo bëgg suukar amul siddi amul yàq te pot suukar boobu du fekk ko ca bu ko ca doolee loolu dugal doo ko def fa fekk waaye lan caa nekk mu am yittey dugg ca yàlla jàppale ko kon lii nga xam ni moom sunu maam Cheikh Ahmad Bamba bàyyi ko fi Seydi Hadji Malick bàyyi ko fi mag ñu baax ñooñu ba ko fi dafa am fu ñu ko jëlee am fu ñu ko teg kon yéen bu demee ba tegu ci seen loxo rekk na ngeen gën a góorgóorlu ba loola saxal ko ci yéen bu ëllëgee ngeen jox ko seen doom ba dañ ko yore woon ndax wolof dafay lépp ni hôpital bu desee ci loxoy golo su xaj feebaree dee kon nag oustaz xayrul kàllaama xalla wa dalla asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo nuyoo bu sell gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa di nuyoo bu baax mbootaayu alwafa bi yépp rafetlu lool invitation bi ngeen ñu invité lépp luñ fi wax rekk yàlla na nekk lu kàddu yu ñuy jubaleek suñu boroom yàlla nekk kàddu yu am njëriñ ba lu bari lu génn ci ndax xam-xam mbokk yi dama ni maa ngi sant yàlla bu baax a baax rafetlu invitation bi ñi ko mbokk yi waxee suñu yittee ak suñu pas-pas yépp moo nekkoon ci gëstu ci taarix ndax tem bii ñuy fas yéene introduire dafa jëm ci taxawaayu mag ñi seen diggante ak colonialiste yi ñi nga xamante ni seen yitte moo nekkoon faagaagal l'islam mu mel ne dafay jar indiwaat tuuti ci wàllu taarix lan moo fi indi colonialiste yi nan lañu toogee ci réew mi ak nan lañu gisantee ak mag ñooñu histoire dafa indi ni ci 1444 ci la portugais yi saytu wala ñëw ci île de bi ñu dikkee Gorée ñu wàcc ci suuf si fekk fa ñaari dëkk ndax xam nañu île la Gorée île la ci biir géej gi nekk bi ñu dikkee ci cap ñu fekk fa ñaari dëkk yu tudde bu xeex ak beeñ bon nag ñoom du ñoom ñoo créé Sénégal waaye dañoo fekk ni Sénégal am nañu fi dëkkoon ci noonu ci 1444 ci la portugais yi jaar fi hollandais yi jaar fi anglais yi jaar fi français yi jaar fi ñoom ñépp ñu xëccoo réew mi bu ñuy jëlee xeex ak seen biir ñeneen jël ko bi ñu demee ba ci 1814 ñu def benn traité bi tudd ko traité de Versailles boo xamante ni réewu tubaab yi nga xamante ni ñoo nootoon askanu nit ko ñuul waxtaan ñu xool ni dekat nañu xool nan la ñu mën a siddowaatee réew yi ci leur anglais yi ak français yi waxtaane ba juboo ñu ne léegi dañuy jël Sénégal delloo ko français yi waaye ci biir delloo bi nag waar wi ñu tudde Gambie ñoom anglais yi nañ ko jël moo tax Sénégal yi bëri du ñuy faral di laaj ci naan waaw Gambie ni mu nekk ci biir Sénégal te Sénégal mënu koo faagaagal loolu tax xamuñ ni convention la bu ñu defoon ca 1844 ci 1814 ñu tuddee ko le traité de Versailles bu anglais yi delloowaat français yi ñu leen jël leen waaye waar wii duñ koy jël moo tax tey jii neexul faagaagal ndax 1814 bi loolu amee gouverneur bi wax Schmalz français yi nommé ñu ko yam léegi dellul Sénégal nga nekk fa gouverneur keroog waa ji ko nattu. ndax dafa ñëw ba fii di Mauritanie gaal ga am problème mu daal di suux loolu mu ngi amoon le 2 juillet 1816 bi gaal ga suuxee toj ndax dafa daanu ci ay rocher ñeewoon ca gaal gi ñépp ñii di la ngaam bi tur ci tojitu gaal gi ba ba teer ci dox gi ci ci suuf si dox nañu Mauritanie ba egsi Ndar fukki fan mu nekkoon le 12 juillet 1816 ci la fi gouverneur ñu wax Malte ñëw ca Ndar ah bi ñu dikkee ñu waxtaan ak anglais yi di leen kat ñun léegi garaat nañu réew mi bi ñu dikkee ba indi seen garnison li njëkk xalaat mooy nan la yan étable la def nag ba jël réew mi moom ko ñu ne bon nag li njëkk mooy nañu fexe ba imposer leen suñu euh, suñu langue. suñu kàllaama loolu moo tax le 7 mars 1817 ci la ñuy indi benn jàngalekat ñu koy wax Jean Dard kooku njëkk ubbi école ca Ndar ñu ni bon nag boo nekkee ci réew bëgg leen a moom li nga njëkk def mooy fexe ba dégganteeg ñoom wala ñun nañ la nañ la dégg comme ñun mënuñoo wax wolof nañu fexe ba imposer leen français nañu jël xale yépp jàngal leen boobu Sénégal nag mën naa wax ni mi ngi yemoon ci. ndar ak gore parce que duñ ni colonie bi empire bi woon ci ndar ak gore ak établissement yu tuddee woon le dépendance moo nekkoon Tëngéej moo nekkoon Joal moo nekkoon Portugal waaye daal li am solo mooy comme ñu ngi ndar ak gore nañu fexe ba ñooñu nañu déggoog ñoom ñu imposer leen langue bi waaye nekk fa ñi nga xamante ni ñoom la njëkk a jàngal muy doomu militaire yi ak ñi nga xamante ni xëy na du ñuy doon yëngu ci wàllu seen diine bopp bi loolu weesoo ñu ne bon nag nañu dugal école nañu aussi dugal suñu diine mooy catholicisme ñu tuddee les sœurs de Saint-Esprit ñu dugal leen ñu ñëw ci 1818 ñu jógee ci loolu ñu ne nag nañu jéem a valoriser réew mi te comme boobu Sénégal euh, euh, colonie bi mi ngi nekkoon ci yëkkate Ndar ak Gorée ñu ne nañ jéem a fexe ba Richard Toll mu nekk dëkku koom moo tax expérience bi njëkk def ci wàllu agriculture ñu ngi ko defee foofu ci Richard Toll bu ngeen dégg ñu naan Richard Toll parce que tubaab bu ñu fa indi woon doon tuddoon Richard mu commencé samp ay tool di indi ay mbéy di indi ay xeetu xeetu xeetu meññeef nit ñi gis ko daal ni ah tubaab bi di ko am xaral la daal ni toolu Richard loolu moo indi léegi Richard Toll. ba nag Richard toll baat baa ngi ci tool boobu waa jooju tuddoon Richard ñu ne ba nag indi nañu école indi nañu euh, léegi suñu diine muy catholique yi ñëw nañu ñu ngi jéem a euh, tuubal nit ñi di leen dugal ci diine catholique indi nañu xeetu mbéy nañu jéem nag yokk parce que ba léegi di diiwaan bi dafa xat mu ne bon nañu commencé ca boori Jëndareng jàpp Sédhiou. ci 1836 ak 1837 dañuy yokkoo foofu bi ñu defee loolu loolu béykat yi nag bon nag nañuy xool nag ci léegi ci fii jëm ci dex gi moo tax ñu commencé seen conquête ci waalo ñu ngi dugg ci biir waalo ci 1854 xeex ak waalo waalo yi parce que boobu ñoom seen doole ci wàllu jumtukaay bëri na indi nañu ay canon indi nañu ay fital te lenn ci loolu duggagul woon ci réew yi ñi nga xamante ni ay teeñ la jóg wala ay damel wala ay ay barak seen jumtukaayu xeex ci jaasi la yemoon ci ay yat fekk ñoo xamante ne ay kanu la yore ak ay fital wala doole ji yemul waaye ci 1854 jàpp 1859 fexe nañu ba gaa faagaagal lépp lu yemoon ci waalo boobu nag ci lañu ñu commencé nag di xool ni ñuy duggee ci biir Kayoor waaye période boobu dafa am lu xew ndax 1854 xam nañ ni ci la Cheikh Omar. fekk jóge na ca tukki ba mu defoon ca màkk ndax bi mu amee fanweeri ak benn ci la demoon màkk bi muy dellu si Fuuta am na juróom fukki at ñëw na ànd ak xam-xam ànd ak doole ñu def ci moom ni ko yow yaay xalifa bi nga xamante ni tànn nañ la pour nga lawal diine l'islam lawal tarixa tijaan ci lépp loo xam ne jëm na ci Afrique ñu ne boobu fekk na Cheikh Omar nee nañu jot na ci diggante 1854 jàpp 1855 ndigal pour mu def jihaad am na sax ñu ni guddeeg 5 septembre jàpp 6 septembre 1854 ci la jotee ndigal ci boroom ñu ni ko am na ndigal pour def jihaad jamono boobu nan fekk Faidherbe ba faagagal na waalo ba noot baraag yi ba noot dëkk bi ci la nang gis ni Cheikh Omar feeñ na te mu ngi commencé yëngu ci wàllu diine ah foofu la bind bataaxal bu doy waar kii di ministre des colonies ndax dafa wax ci français bi les nouveaux ennemis que nous allons avoir à combattre sont les plus redoutables de tous les guerres de religion sont impitoyables et le fanatisme inspire un courage qui ne recule devant rien puisque pour ceux qui en sont animés la mort elle-même comme un bien sama euh, fédéral bu léegi pour le ministre des colonies ministre de la marine ñu ko xeexat nañoo baraag yi ndax ñooy seen bakkan la ñu doon tàmm waaye ñii nga xamante ne ñoom la yore jàkkoonteel ñooy suñu noon yi gën a metti ndax diine la ñuy xeex te kuy xeexe diine da nga koy jiital sax ngëm-ngëm te ñoom képp ko dee ca toolu xare ba yàlla dina directement àjjana bon nag bokk nag baraag bi nga xamante ni bakkanam lay jiite foofu nag Cheikh Omar feeñ ci la mun naa ko ne jafe-jafe yi commencé ci seen diggante ak nitu diine yi ndax Cheikh Omar am na ndigal Cheikh Omar mu ngi xeex ak bambara yi xeex nag waa Karta xeex nag waa Mursi dëkk yu bëri tuubal la leen dugal leen ci diine l'islam ginnaaw loolu jàppante nañu tubaab yi ci lañ tuddee le siège de Médine mi nga amoon le 18 juillet 1857 juróom ñeent fukki fan ak juróom-ñaar Cheikh Omar engagé na ko fi nga xamante ne moo nekkoon Médine fooru Médine tubaab duggul tubaab génnul mu taxawal ak ak armam kenn duggul kenn génnul juróom-ñaar fukki fan juróom-ñeent fukki fan ak juróom-ñaar 97 jours ba le 18 juillet 1857 bon nan tubaab yi commencé ñu xam ni Cheikh Omar nii kat am na doole mu nekk ñoom ci loolu. tuubal ñu bëri ba le 12 février 1857 1864 ci la Cheikh Oumar feeñ deñ ca dëkk bu ñuy wax Deben Mbéré ca Banjara ca Banjagara mu nekkoon le 12 février 1854 bi Cheikh Oumar jógee ñeneen jaar fi ñoo xamante ni moo leen jox wérd wala ci ci moom la ñu jokkoo ku mel ne Maba Jaxu xeex naag tubaab yi xeex naag séeréer si ba le 18 juillet 1854 1867 ci la Maba Jaxu daanu ca Somb Cerno Ibrahima jóge ca Fuuta xeex ak tubaab yi xeex ak ceddo yi ba ci 1869 moo tamit mu daanu Cheikh Amadou Madiou dis euh, moo tamit xeex ak tubaab yi yéen a sax tubaab yi lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ay ceddo lañu ba le 12 février 1875 ca la daanu fii ci Samba Sadio Maodo Lamine Dramé yëkkati drapeau drapeau l'islam moom aussi di xeex ba ci mois de décembre 1887 ci la daanoo fële ca Toubacouta Alboury Ndiaye dégg ni Amadou Cheikhou Lamdou Diouldé doomu Cheikh Omar mu nga yëkkati drapeau l'islam ca Niamey mu dem bàyyi Jolof ànd ak moom xeexi boobu mu aussi foofu la des mu mel ne bi ñuy dugg ci 1900. daanaka ñi nga xamante ni duñoo sàlloo woon jiyaat ñoom ñëpp faagaal lañ leen waaye nag dafa am lu des ndaxte yemuñu rek ci faagaagal wala xeex ak nitu diine yooyu waaye jëm nañu aussi noot leen wala faagaagal lislaam ci wàllu xam xam-xam ak ci wàllu culture ndax xam nañ ni ci 1850 ci la tubaab yi. xalaate nag ni doomu nit ñu ñuul ñi nañu fexe ba dugal leen bu baax a baax day dugal ba fa dugal français ci biir loolu fekk jamono boobu ndar ku ne xam seen dëkku diine la ndax ne nañu Cheikh Omar jaar na fa ci 1847 tabax na jumaay ndar waa ndar bu ci bëri nekk ay jullit ñu ne bon nan nañu fexe ba seen daara yi mu wàññeeku wala doole ji du fi am maanaam nañu fexe ba France bi yëkkati ko ci kaw diine ci ci kaw njàngu alxuraan yi moo tax façon bu ne jéem nañ ko dem na ba ci benn lettre bu mu bind le 11 avril 1856 mu daal koy bind Miss Lecoulier ni ko nous sommes débordés par par l'islamisme depuis deux ans le nombre de musulmans de la Sénégambie euh, a a doublé. Et cela est d'autant plus vrai qu'à Saint-Louis même, des Noirs élevés dans la religion chrétienne l'abandonnent. Cela s'est passé plusieurs fois devant moi. mu ne ko gum daal am na nañu njaaxare njaaxare bi mooy l'islam doole ji mu commencé am ci Sénégal bi dem na ba ñi nga xamante ni sax dañoo jëloon diine chrétien ñu ngi jël ñu ngi tubbi di nekkaat diine l'islam ba nga xamante ni daal jaaxle nañu waaye li ko waral surtout mooy jàngal alxuraan ah coow bari ñu ne bon nag nan la fexe ba njàngum alxuraan mi ñu limité ko ñu ne bon nag gis nañu ni njàngum tubaab li ko yitteel mooy fexe ba nit ki am xam-xam waaye ci am xam-xam bi aussi mu am profession contrairement ak diine l'islam ñoom seen ñàll ñu ngi yem ci tàggat nit ki ci wàllu jikko bon nag gis nga ñoom ñaar seen pédagogie ak seen finalité bokkul waaye kon nag nan lañu ñu mën a def li ñu mën def mooy benn fexe ba njàng bi suux li koy suuxal mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk ay maître arab wala ay kilifa diine wala ñi nga xamante ni dañuy jàngale alxuraan nañu fexe fexe ba ku ci am daara nañu fexe ba yow nga jàngal la jàngale français ci biir njàngum alxuraan bi. numéro ñam ñaari waxtu wala benn waxtu boo xam ne dina koy jàngale français ñu essayé loolu loolu doxul ñu ne bon nag nañu fexe ba ku jàngale français ak euh, alxuraan sëriñu daara bu nekk nañ lan autorisation ñaan autorisation yi mooy nañu def ci yow ay enquête de moralité nañu def ci yow xalaat loo xamante ni ëllëg xale yi bu ñu jàngee ñetti waxtu dañuy jàng benn waxtu ci ci ci ci français loolu aussi bu ñu ko defee mbir ma demul ñu gis ni daara yi day gën a yokk ci biir Ndar ndax dem nañu ba ni bi ñu defee recensement gis nañu ci atum 1856 ci biir Ndar amoon na ñaar fukki école ak juróom-ñaar ay daara alxuraan ci biir ñaar fukki daara ak juróom-ñaar yooyu. amoon na trois cent élèves yoo xamante ni ñu ngi jàng ak ay jigéen gis nañu ni ci 1854 daara yi dinañu yokk nekk nañu 40 daara dem nañu ba 1899 nekk 90 ñu gisee 90 daara yooyu ci 1999 lu tolloog 1280 xale. yu góor ak 429 xale yu jigéen ñu ngi fréquenté daara yi ci population boo xamante ni la mu yore ci ay ndaw lu néew la bon nag ñoom ak seen doole ak bi ñu commencé jàngale parce que nee naa 1817 lañ jëkk a commencé jàngale français ba bi ñuy egsee ci 1899 la daara yi am dafa déplacé bu baax a baax ñoom seen statistique ci wàllu njàngale france bon nag gis nañ ni affaire bi am na. na sax léegi ñu ne ko nag nañuy jéem a fexe ba doomu buur yi ñu def ci ñoom jàngoon français fekk ci 1856 bi nga xamante ni faagagal nañu waalo ba fexe ba def fa seen def ko def ko seen moomeel dañoo yël doomu waalo waalo yi ñu mel ne ñoom barak ñoom it ñoom it ñoom euh, it euh, Léon Diop ñu ñoom Yabar Mbodj ñoo ñëpp ñu yóbbu leen li ñu école des otages ñi dañoo bëgg ñiy jàng français pour que ëllëg ñu mën a wuutu seeni waajur nekkal ñu foofu ca waalo kenn ku ne yoree ab euh, province waaye ci biir njàng mi ci école boobu ñu di son tudde ko école des otages du ñoo soppi carrément seeni doxalin xale yi boo gisee léegi karawaat la ñuy sol costume la ñuy sol euh, di lekk ci taabal ba ñu bëri daal daanaka commencé bàyyi complètement li nga xam ne kon moo nekkoon seen cosaan seen aada école boobu dem nañu ba mille cent cinquante neuf ñu tuddee ko école des fils de chef yóbbu fa ñëween Bouna Albouri ñoom fa ñëween Mbaxaan ñoom fa ñëween sa Sele ñoo ñëpp doon ay doomu buur diggante euh, Jolof diggante Kajoor diggante Bawol yóbbu leen fa ñooñu nekk lu ñu après ay chef de province remplacer seeni buur bon ñu ngi désacculturé réew doomu réew mi pour dugal ci ñoom seeni i xam-xam pour dugal ci ñoom seeni i aada cosaan ba nga xamante ne lu bëri boo ma col dina yàqu ci wàllu seen jikko ba nga xamante ni bi ñu dugg ci mille neuf cent am na doole ndax waxuma école yi nekkoon ci diggante Ndar ak Dakar ak Tëngéej mooy ñeenti communes yi waaye dëkk écoles yi nga xam te dañ ci nekkoon ci biir dëkk yi nga ne ay dëkk dëkkaat ci àll bi lu mel ne Kajoor ak Bawol ak Saalum ak feneen la fa nekkoon ci sëriñ ñuy jàggat di tàggat xale yi bëri na lool te loolu mënu ko woon dem na ba annonce ci benn jamono ñu ne léegi may fi ñu benn benn sëriñ muy jàngale ci biir dëkk boo xam te nekkul ci province kuy jàngale da ngay ñëw ci commandant de cercle bi ñaan autorisation te école ba ngay samp na ko samp ci biir ci wetu commandant de cercle bi mu lay xaytu di la xool yooyu yëpp pour nasaxal diine pour wàcce dooley alxuraan ci biir Sénégal bi nga xamante ni 1900 jeex na ba ñi ma tuddoon sànq di woon ay jihadis mun naa wax ni ñoo ñëpp jeex nañu yàlla indi nag beneen génération beneen relation diine kilifa diine yoo xamante ni amuñu ndigalu jihaad ci wàllu xeex ak jaasi waaye am nañu ndigal ci xeex ak nit ñi ci seen bakkan ñi ànd ñu salloo jihaadu nafsi ci la ñoom sëñ Tuubaa ñëwee ci la ñoom Alaaji Maalik ñëwee ci la ñoom Baay Laay ñëwee ci la ñoom Cheikhul Islam ñëwee ñooñu nag moo nekkoon deuxième génération bi nga xamante ni ñoo gën a sonal tubaab yi waaye façon bu ne jéem nañ ko tamit. pour faagaagal ñooñu exemple ci gën a joxe mooy exemple Cheikh al Xadim ndax xam nañ ni il faut que ñu indiwaat tuuti taarix ci lan la histoire yi sukkandiku ci bu fekkente ni ñu ngi jéema indi li ñuy indi ci Cheikh Ahmad Bamba xam nga bi ñu jógee ci xeexu gille ba tey de gillee bi amoon diggante Samba Lawbe ak Albouri mi ngi amoon le 6 juin 1886 Kajoor Kajoor yi dem fekki Albouri jëlewuñu fa ndam ca leen wax naan dañoo indi cere ju amul ndawal te baawoo Albouri amoon na doole xajul woon ci Samba Lawbe ba xeex ba jeexee mu am benn commandant bu ñu wax commandant Miné. dafa jógee njaañ ndax duñ ne ko Alburi kat gañe na sàmbala bi waaye mi ngi topp àll bi lépp lu bokkoon ci Kajoor tey dëkk boo xamante ni euh, neexu ko mu ngi koy taal pour ni dafay topp guerre bi parce que guerre bi jaxagul bi comment bi ko gouverneur yemee jege loolu mu daal di wax kii di woon commandant mine boobu muy nekkoon dëkk bu ñuy wax njaañ ni ko demal artul ma sàmbala euh, Alburi te loolu nga faj commandant bi ne bind ci benn rapport mu ne bi ma jógee Njaañ dugg biir Jolof ñëw naa ci benn dédd bu ñuy wax laa laa forêt de Mbaxar Mbaxar loolu mu tooy bi de Mbaxar mu ne fekk naa fa ay nit ak xeetu mbindeefam yoo xamante ni duñ ma yéem ci wàllu seen pas-pas bi ñu leen laajee yéen ngeenee ñan ñu ne ñu ni daal benn kilifa la ñu am te kooku kenn la yaakaar ni kooku moom mooy ki nga xamante ni moom la jox bopp muy yàlla suñu borom gëmuñu keneen ku dul kooku te kooku ñun aussi ñun moom lañ jox bopp ñu ne ko kooku mooy kan ñu ne ko Cheikh Ahmad Bamba la tudd loolu ci cent 1886 le gouverneur général la le commandant miné parce que loolu moom la bind ci archives yi dafa def rapport daal ni ñoo ma fa gis ak dëgg gu ma gis ak nañu taxawee ñii ne kii lañu gëm kii lañu àndal ñooñu ne war nañ leen bàyyi xel loolu 1886 la ko wax ñu dem ba le 19 mars 1889 le 19 mars 1989 ci la benn correspondance ordonnance bi ñu ko bind le 19 mars dafa wax ci français on dit qu'un marabout nommé Amadou Bamba aurait été s'établir dans la forêt d'Ambafar entre le Jolof, le Baol et le Cayor. Si les faits sont exacts, la position que choisit cet ne laisse pas que ne d'être euh, ne laisse pas d'être suspect car il serait fort bien choisi pour regrouper peu à peu un certain nombre d'adhérents et de faire grandir l'islam yéen a dégg lettre confidentielle bu ñu bind le 19 mars ci la ñu nee nañ ñu am na benn mbindaafoon bu nekk ci diggante Jolof Kayoor ak Bawol ci addéb boobu ñu wax Mbaar kooku foofu mu choisir na mu ko choisir defu ko de manière simple mel na ni dina def ay di recrutement yoo xam te ni mbooloo boobu yépp dañu ñëw ci moom te ëllëg dina gën a dundal l'islam ba nga bàyyi leen ci xel mun naa wax ne lettre boobu ci la hostilité commencé ci la hostilité commencé ba ñu ko jàpp ne ba ko téye yóbbu ko ndar ci bu 1895 yóbbu ko juróom-ñaari at ci biir géej gi ba mën la ñu xalaatoon ci Cheikh Omar bu muy deñ bu muy deñ wala bu muy lee di réer le 12 février 1864 ba nga xamante ne newoon nañ ni l'islam bii dooleem yëkkatiku na l'islam bii ñi nga nekkoon ay chrétien sax léegi duggaat nañu ci diine ji mu bii mënuñoo fexe ba combattre ko parce que seen école yaay gën a yokk bu ñu bàyyi kenn ko xam te ni dafa ku jëm ci lool lii ma wax nag archive la ñu def ko ci cent 1895 yóbbu ko ndaw atte ko atte seen ate bopp ndax fu ñu ko doon atte di conseil privé conseil privé du du tribunal te li ñuy jaaxal mooy bi ñuy atte bi ñu ko yóbbu conseil privé di ko atte foofu pour ni dañ ko yóbbu ci génn ko réew mi mais boobu ndar amoon na tribunal la première instance ndax ndar 1854 amoon na cour cour cour d'appel ndar ci 1859 amoon na lu ñu tuddee conseil commissionné ba nga xamante ne bu la bu fekkee ñu ngi lay àtte am nga droit jël avocat waaye ko àtte ko ci àtte yooya waaye ñoo ngi àtte ko ci li nga xam te ne mooy conseil privé yoo xam te ni juróom-ñeenti nit la yoo xam te ni conseil consultatif la. conseil privé conseil consultatif la mun naa ni gouverneur dama ni man kat dinaa wut ay nit yoo xamante ni bu fekkente ne am na fu ma jamutee ñu xelal ma waaye jël boobu eh, boobu boobu décision génne nit ci àtt ko juróom-ñaari at ko réew mi ak juróom-ñetti at yoo juróom yi nit yoo xamante ni consultation rek lañ am kooku xam nga ni leneen moo leen animé xalaat beneen lañu ñu amul woon waaye nag jël na mbir bi def ko comme dogalu suñu boroom ak lu mu namm ci moom ak liggéey bu mu yaatal dafa juróom-ñaari at dellu si yoon ci 1902 la taxoon ñu ni moo tax ñu génne ko muy mbooloo ma kër bu mu dellu si waatee Touba mbooloo mi dafa gën a yokk ci 1902 leetar yaa ngeeg ñun leetar yu tubaab yi bindanteeg chef de province yi ñu ngeeg ñun xam naa ni dinañ leen ko mos a baaxee ci lépp loo xam te dafa yokk al wafa ci wàllu xam-xam ba ñu njëkkee gis loolu ñu ni kii dal nañ ko génnewaat réew mi ca la ñu xalaat ne nañ ko yóbbuwaat Mauritanie mu jógee fa 1904 ba 1907 lépp ci bul rek fagaaw ko yaakaar ni doole jooju dina wàññeeku ndax nit ñi wut si nañ ko ci wàllu sàkku ci moom loo xam ne jëmee ci seen borom. mu jógee 1907 Mauritanie ñu yóbbu ko Thiéyène mu def fa 1907 ba 1912 1907 ba 1912 ñu yóbbu ko résidence surveillée ci Thiéyène kuy ñëw ñu ne la nga ñaan autorisation boo jógee Touba wala Diourbel wala feneen bu ko seeti ñu ne la da ñaan autorisation borom Ndar moo lay ñëw autorisation pour nga dem Thiéyène def fa juróom-ñaari at loolu doy leen ñu ne bon naan nañ ko yóbbu Diourbel ba tey def résidence surveillée. waaye foofu dafa mel ni yàlla foofu la taale mbir yi ci la dëgg di feeñe ndax bi mu dikkee 1912 ci Jurbel ñoom ci seen bopp ñoo wóobati ko gis ne yi def lépp ak nattu yépp ci ay njuumte ci àll loo xamante ni dara leemu ci ñoom tubaab yi ñoo ko reconnaître moo tax gannaaw boo jox joxee ndigal pour nit ñi di ko jaamuloo di ko santale suñu borom ci màggal gi ndax foofu la ko joxe ndigal waaye dafa am leneen loo xam ko indiwaat ci wàll wi mooy nañu jaamu yàlla waaye nañu liggéey liggéey ak jaamu yàlla mun na wax ni baat boobu mi ngi soqe ko ci Jurbel ndax dañuy doom yi dani taalibe yi dani soppe yi génn leen Touba dem leen ci àll bi góor leen àll bi waaye samp leen i daara moo tax diggante 1912 jàpp 1915 ci la sëñ Cheikh Balla Coro Mbàkke ci la sancee dëkk bi ñuy wax sal Salsal ci Thiès ci la Cheikh Amadou Ndumbe Mbàkke sànce sàmm ca booru Jurbel ci la maam Cheikh Anta Mbàkke sànce naawal ca booru Birkilaan gannaaw ba mu sànce gaawaan ci 1906 ci la maam Cheikh Baara Xuruja Mbàkke sànce Misira 12 ca booru Mbàkke ci la maam Cheikh Ibra Mbàkke Faati Mbàkke sànce suñu dëkk bii di Daaru Musi ci 1912 mu mel na tey jii Daaru Musti am na téeméeri at ak ña ak juróom-ñaar ci 1912 lañ ko sanc ba lool loolu lépp ci ndigal la sëñ Cheikh sëñ Touba Cheikh Amadou Bamba waxoon ne sanc àll bi gor àll bi yëkkati euh, bi jàngalee taalibe sanc ci la sëñ Bassirou Touba Boulel ak Pakacaar ci la Cheikh Massamba Mbacke sanc Daaru Karim ci la Cheikh Ibrahima Fall sanc Médina Fall ci booy génn Thiès nga jël ci diggante 1915 jàpp 1926 ñeneen ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke sañ ci Daaru Salaam ak Tindodi ak Daaru Nahim ak Daaru Daaru Nahim ci la sëñ Fallou sañ ci Touba Mérina Cheikh Balla ci la sañ Banaat ji ci Fatick ak Jaaxal ca boori ceeb ci la Cheikh Issa Diène ñi ay taalibeem dem leen Lagan dem leen Koloban ca boori Kawoon. mu mel ne li mu bëggoon ci wàllu liggéey ak jaamu yàlla seex yi ak doom yi def nañ ko yaatal nañu yoon bi yaatal nañu àll bi yaatal nañu daara yi te nag jamono boobu aussi dafa fekk mbéyum gerte amoon solo ndax xam nga ni 1914 ci la guerre bi duggoon Sénégal luñ ko sox sañ joxoon ci wàllu doolee mbay moo nekkoon gerte bon nag fexe na ba yoonu murit dugg ci lépp loo xam dafa jëm ci soxali mbay mi ci jamono boobu ci la ñu créé li ñu les sociétés de prévoyance société de prévoyance moo indi li ñu wax CRAT moo indi li ñu wax ONCAT yooyu ñoo sos première coopérative yi nga xamante ni moo doon yëngu ci wàllu mbayum gerte mu mel ne jaa mooy taalibe murid yi dugg ci bu baax a baax nag gérer bu baax coopérative yi bon nag liggéey ak jaamu yàlla dugg si na ci wàllu li ñu tuddee def bu baax l'économie murid l'économie sénégalaise ci wàllu mbay ci wàllu yëkkati koom-koom bi waaye ci wàllu woowu dafa am ñaar yu ci am aussi ndax xam ngeen 1914 ci la beneen Diagne dugg ci Sénégal ci Sénégal ñëwee Sénégal di sàkku ci pour nekk député xam ngeen ne président ci 1897 boobu dafa nekkoon rek douane yi ñu affecté ko Congo mu demee Congo yëg ni Cheikh Ahmadou ba indi nañ ko ci tooñeel def ko fi résidence surveillée te Blaise Diagne bi doomu Sénégal yëg loolu dafa jógee Gabon Congo dem Gabon c'est di Cheikh Al waxtaan ak moom la waxtaan nag histoire indiwu ko waaye xam nañ daal ni ñaanal na ko ndax ñaan gi mooy ci 1914 bu mu dikkee ci Sénégal la dafa bëgg a nekk député fekk fi juróom-ñeenti tubaab ak ay milaat moom doogu di nit ku ñuul keroog ba mu pind ba wëree moom moo gañ a ndam li ndax bi mu dikkee Lamine Gueye ànd ak moom Ngalandou Diouf ànd ak moom Lébu yi ànd ak moom waa Ndar ànd ak moom waa Gor yëngu dëkk ànd ak moom daa am na ay nit waaye nag amul xaalis te nag jamono boobu fekk mbay mi dugg na bu baax l'économie mouride l'économie sénégalaise daana wax mu ndax ni mouride ñoo ko ñoo ko ñoo ko téye woon la nga xamante ni moom la campagne mun mu ndaawoon la ngi jóge ci diggante maam Cheikh Anta Mbacke ak sëñ Modou Moustapha Mbacke ci ndigalu sëñ Touba ñoo ko dimbali ba mu am ndam ci wàll financement wu campagne am ko rek en tant que Blaise Diagne bokku ci diine waaye def na ko en tant que acte de patriotisme ndax doomu sen doomu réew mi la ci réew mi la bokk tubaab yi ñoo fi nekk 1814 1816 ba léegi ñoo yore lépp léegi nag doomu nit ku ñuul war na mën a falu ci pal googu nee naa wax ni tubaab yi bëgg nañ ko ni bu Blaise Diagne amee ndimbalu waa Gorée ak waa Ndar amul woon xaalis bu mu campagne ndax boobu oto oto korneegul saxaar dawagul euh, saxaar daw na waaye oto korneegul ndax bu ñu fàtte ni oto mi ngi commencé dugg ci Sénégal à partir de 1930 yoon yu gën a yaatu moo nekkoon Dakar Tëngéej te 1920 ci la nekkoon moo nekkoon la seule route goudronnée feneen ci Sénégal amul tëli bon nag. Euh, Blaise Diagne war a jaar ci dëkk bu am gaar pour waxtaan ak waa réew ba ndax ñoo ñu jàppale ko xaalis boobu amu xaalis bi bëgg jógee ci yoonu murit ñoo ko dimbali moo tax ba victoire ba amee kii di woon adversaire bi gën a mag di woon euh, Carpo dafa bind ndar bind gouverneur bind waa France bi leen Blaise Diagne fakir yi ñoo ko jàppale ndax ñun jox nañu am nañu lu wér ñu ni kilifa yi dañoo woo seen i taalibe teg kaamil ngir ne da ngeen di waat ni ku ku ku woteelu bu leer jaan boo fi jógee buñ la jullee te boo du la suuf si suñu sëb nee na carbone nee loolu la loolu la kilifa diine yi wax loolu moo tax biir yëpp woteel bu leer jaan bañ leen ñoom. waaye xalaat la bu mu am rek waaye xamal ni dogal ba ñëw na yàlla la la namoon waaye daal dañu xam ni murid yi jàpp nañ ci bu baax a baax ci wàllu finance bi deuxième exemple bi nii bi nga xamante ni dinaa ko joxe ci wàllu patriotisme sëñ Touba mooy ci 1926 1926 dafa am grève du ma dafa am crise bu mag bu fi amoon ba xaalis bi. ñu war ko dévaluer daaneel ko waa mi daan ñaan ndimbal daane képp ku dëkk réew mi ñu lay ñaan nga lu waay man ci wàllu ndimbal nga def ko ndax xaalis bi dafa nar a daanu crise dafa dugg ñu jàng taarix jàngal ñu la crise de 1925 ak la crise de 1926 bi ñu dugalee mbir mi ci Sénégal kenn ku ne di def say gëstu kenn ko ne def say ndimbal ñuy bind ay lettre ah ba campagne ba jeexee de million lañu am waaye un million bi de cinq cent mille yi Touba la jógee lettre baa ngi nii kii nag dama koy may al Wafa mu nekk loo xamante ni dafa bokk ci seeni taarix ndax gouverneur bu Diourbel dafa bind le 30 mai 1926. administration du Baol à monsieur le gouverneur honneur rendre compte Amadou Bamba versé hier 500 000 francs contribution volontaire dama di 1 million moo nekkoon li ñu lay wax ci Sénégal 500 000 yi pour daal jógee Cheikh Amadou Bamba moo ko génne te pourtant jamono mu ngi nekkoon ci résidence surveillée mu noonu wax li yi bu ma leen joxee 500 000 da ngeen may bàyyi parce que boobu ba léegi maa ngi sàkku ci yéen pour dem Touba ngeen bañ. waaye da ko def en tant que patriote ci réew mi la bokk ci Sénégal la bokk lii ku ko am ci man la jógee parce que fañ ko classé woon ci Sénégal ci archive Sénégal amul kenn ku soon a gis yàlla moo ma dimbale ci samay gëstu nekk ci archive yi ba yàlla ma jox mu wàllax lettre bi moo tax dama ni kii moom dama leen koy jox ci wàllu loo xamante ni dina bokk ci seen documentation bon nag olof day wax ni lu amul firnde leerul waaye kii firnde la bu fekkente ne dañoo nëbbu archive aussi lii fa lii nëbbuñ ko ndax 500000 ci 1926 jamono boobu moom bëri ko gerte bi doon jar juróomi dërëm ku génne 500000 may ko réew mi te san condition te bindu leetar ni leen kaay leen mu defal leen mouvement pour que ngeen jox ma jox leen sama wet waaye dama leen ko jox te kamoon leen ko jox ba woon gouverneur bi kenn du ko xam. def na ko ci wàllu ci réew mi laa bokk parce que alal diine réew maa ngi bëgg suux ci wàllu xam-xam ci wàllu diine ci wàllu économie def na ko lii la def ci 1926 ci 1927 yàlla woo ko ci ajanam ja kawe ya wuy ji borom bon nag exemple de patriotisme exemple de civisme exemple de loyauté sëriñ bi buñ ko dee xam nañ ko buñ ko xam rek ci wàllu euh, diine ji waaye dañ ko xam ci wàllu citoyenneté ndax tey jii bu ñuy wax naan réew mi war nañu indiwaat citoyenneté war na nit ñi Sénégal yi xamaat seen bopp war na nit ñi indiwaat seen bopp war na nit defaat euh, euh, jaxasoo defaat solidarité sëñ Touba wane na ko depuis 1926 bon nag ça c'est très important ci wàllu woowu aussi. mbokkam ma ca Tiwaawan façon bu ne won nañ ko ndax diggante 1893 ak 1911 fukki yoon ak juróom fukki yoon ak ñeent tubaab yi convoqué nañ ko naan ko wasifa bi ñuy wasifa ci biir jàkk yi est-ce que woote la pour def événement de guerre yi ngay lisla eh, di gaa ñi di woote di di di di di di nodd ñu di tànqal jut ñi yooyu yëpp pour faagaagal diine ji pour yàq suñu moralité mais yàlla ànd ak ñoom ci lépp loo xamante ni l'islam moo ko woote parce que l'islam moo nekkoon dëgg mu mel ne kenn ku ne wane jëf nañu te la ñu jëf ci jamono boo xamante ni ñoom ñoo fa nekkoon am doole yi am kano yi ni ko gouverneur général yore lépp waaye ku ànd ak yàlla yaakaar naa ni kooku moo yor ba nag seen liggéey boobu tey jii feeñ na feeñ na ci njaboot gi feeñ na ci réew mi te Sénégal yaakaar naa ni fi mu toll ci wàllu diine feneen tolloo ko ba nag dafay baax nit ñi xam fi ñu commencé ak fi ñu mujje ba tey jii yaakaar naa ni kenn ku ne la sa maam woote woon yaa ca ci taaral ci rafetal ci mbokk parce que l'islam loolu la woote te loolu yaakaar naa ne ñi fi nekk tey jii muy fenn fu ne wane nañ seen bopp ci wàllu téye seen diine te l'islam rek moo fay mujj kon nag yaakaar naa ni doole l'islam mooy unité doole l'islam mooy yëkkati xam-xam te loolu duñ ci rafetlu lool seen kuréel gi ngeen teg ci wàllu tudd ko Al Wafa ñu bëgg ci lool kontaan ci lool ndax la olof di la wax wala la waajal wax naan boo woo ngeen naar ci ngooxum soow ki nga xamante ne xam-xam lay sàkku ak ki nga xam ne xam-xam lay dundee yaakaar nañ war nañu mën a déggoo te xam-xam boo xamante ni li ñu fi wax lépp duñ ko teg ci taarix bu wér loo xam te ne lu ne. pour naa la wax ni boo nga dem dossier sàngam page sànkam ci archive bu ñu bund ci réew mi bon nag yaakaar naa ni loolu dafa am solo dafa am njëriñ pour que nit ku ne dundewaat boppam boo gisee lu bari tey ñu daw suñu réew mi dawul xale yi ñàkk réere sam bopp te olof nee ne li gën a doy waar mooy nga réere sa bopp réere sa bopp nag baaxul nañu xam ne ni am na fu ñu teg suñu bopp dañoo xamante ni mag yi bu fi nekkee dëllul néeg yu rafet yi dëllul la lal yu rafet yi te warukaay amul lépp ñu def ko ngir seen borom loolu coono boobu nag la wàcce wàcc yàlla wàcce tey jii coono boobu la ñuy indi tey jii ndab li ak nam li moom la ñuy gis ci suñu génération kon nag jaaraama xaadimu xadim jaaraama alaji malik jaaraama mag ñi nga xamante ne ñoo fi newoon te ba darul du dara këyit yombul warukaay yombul mu mën a laxas <coughs> dugg ci àddina bi fu dañu dem taataan xam-xam ba tey jii ñu am li ñu am bon nag ñooñu du leen di sant yàlla gërëm na leen waaye dafay baax lu ne ci loolu ñu di ko yokk pour que xare yi xam ko ndaxte tubaab dañuy wax ni histoire ci la nit di jokkoo pour xam suwam ndax ñetti fan doomu aadama am démbam tayam ak suwam waaye nag tey jii mooy suñu tey lu bëri xam nañ ko waaye nañu préparé xale yi ñu xamante ni Sénégal gi am na fu mu teg max ñu baax ñoo fi dëkkee ñoo fi liggéey ñoo fi newoon ba tey ñu jóge fi ba nag doole jooju ak xam-xam boobu yaakaar naa ne duñu war a mun a yëkkati la te fu ne mën nañ ko faa wax parce que dafay loo xamante ni loo tegu la lu xel mën a jàpp la lu dëgg mën a jàpp la loo xamante ni àddina mën a cee wéy wéy ngeen bal mbokk yi di la amoon ci gàttal wax leen ko ci émission bi nga xam ne def nañ fi liggéey boo xam ne kenn du ko fàtte ba ilaa yawmi diini te ànd ko njaboot bi nga xam ne njabootuk lislaam lañu euh, participer itam ci développement réew mi loolu amul lu ko gën a rëy amul lu ko ëpp solo yaakaar naa ne ñi nga ci andi itam mbokk yi fi ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci ligne internet bi ñu ngi koy dégg bu baax a baax a baax te yaakaar naa ni itam dana am lu mu defaat ci ñoom ba ñu gën a góorgóorlu xam ne tey jii la moyen yi gën a ëpp tey jii la jumtukaay yi gën a yaatu tey jii la xalaat yi ak xel yi gën a yaatu ñu war cee jàngatee lu bare bare bare war a fexe itam ba. bayaat sunu waar ni ko mag ñi baye woon ci yoon wu njëkk woowee ndax jamono yooyu moo gën a jafe kon yaakaar naa ne mbokk yi sant nañ bu baax a baax a baax ci turu Al Wafa bi xuquqil iman ñi ngi lay sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem euh, waxtaan wi yaakaar naa ne ñëpp ñëpp teewlu nañ ko ñëpp rafetlu nañ ko mbokk yi nga àndal itam ñu ngi leen di sant bu baax baax baax ci teewaay bi ak Serigne Sarr introduction bu am solo bi nga xam ne def na ko te muy lu lu am njëriñ archive yi nga xamante ne itam moom nga wane itam euh, def ko ci turu Alofa may leen ko loolu itam ñu ngi la ci sant bu baax a baax a baax ndax kuréel gi itam ci lépp loo xam ne day yëngu ci wàllu xam-xam ak lu koy yaatal ak lu koy tasaare. loolu dafa bokk ci jéego yi nga xam ne kuréel gi mi ngi koy def bu baax a baax a baax su ko defee xam naa ni ñuy def mooy am na ay laaj yoo xam ne euh, dafa jëm ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane dañuy jox sëñ euh, mbaw oustaz mbaw mu ñëw andi ko su ko defee mbokk yi mën cee déglu seen tontu yi nga xam ne moo jëmoon ci lii nga doon waxtaane ginnaaw bu ñu leen nuyoo yéen ñëpp di leen sant bu baax di am mbégte di rafetlu waxtaan wi ak ni nga xamante ne noonu la tëddee euh, ñu dégg ci ay njàngat solo yoo xamante ne ñun ñëpp buñ ko bàyyee xel dana mel ni danañu gën a dimbale bu baax a baax ndax dégg nañ ci ay jàngat yoo xamante ne yu am solo la yoo xamante ne. ñun ñëpp buñ ko xoolaatee te bàyyi ko xel danañu dimbale euh, jàngat bi ma ci gën a marqué mooy biñ duggee ci wàllu wàllu njàngale mi ni nga xamante ne daanaka tubaab yi noonu lañ doon organiser woo fexe ba suñ doom yi fi nekk ñu jël leen ñoom ñëpp dugal leen ci système bi ñu yor muy jàngal leen li nga xamante ne ñoom moom lañ bëgg foofu li tax mu am solo boo gisee li tax mag ñi doon ko bañ comme ni nga ko waxee mag ñi xamoon nañ ne benn langue bu bon amut langue yépp a baax muy bu tubaab bu français bu yépp a baax waaye gis nañ ne tubaab yi ci jamono yooyu mënuñu woon a am nit ñi mënuñu woon a am dëgg-dëgg nit ñi ndax booba euh, nit ñi ni nga ko waxee léegi gis nañ ne nit ñi lempo yeeg yépp kilifa diine yi mën nañ leen ko fayloo waaye ñoom li nga xamante ne mooy taxe yi ñuy teg ci boppi nit ñi muy impôt yooyu nit ñi sax duñ leen ko nangoo bi dox léegi nag ñu ne pour nga mën a am nit ñi dëgg-dëgg dangay fexe ba li nga nekk nga yar leen ci mooy te pour ñu yar leen ci mënuñoo wax ak ñoom mënuñoo communiquer ak ñoom waaw dañuy fexe ba mën a communiquer ak ñoom jant bu ñu demee ba mën a communiquer ak ñoom nag ci la ñuy indi benn complexe boo xam ne moom la ñuy teg seen kanam pour man leen a yar ci ñoom liñ bëgg nga xam ne école bi boo dikkee kon école bi dafa mel dafa àndoon ak ñaar mooy dañ doon fexe ba mën a communiquer ak nit ñi waaye dañuy fexe ba buñ mënee communiquer ak nit ñi nag ñu fexe ba yar leen ci seen i jikko moo waral école yu si bari nga daan gis système yi nga xamante ne tëral nañ ko léegi booba gis nañ ne nit ñi amewoon nañ ci ay jamono amewoon nañ jafe-jafe cox maanaam ni ñuy solo amoon nañ jafe-jafe boobu léegi biñ créé seen école yi ci lañ tàmbali nga xam ne école bi dañ lay wax ne la melokaan bii moom ngay am pour mën a dugg ci école bi xam ne yaakaar naa bu yàggul sax ci sunu assemblée nationale bi rek nit sol fi caaya ko xaftaan boobu mu nit mu ñemewu ko woon da ngay costume karawaatu su ko defee door mën a dugg ci béréb boobu waaye bu dul loolu doo fa mën a dugg nga xam ne école yi sax gis nga ne système boobu lañu doon def mooy système bi mooy léegi pour ñu soppi nit ñi ci seen jikko dëgg-dëgg lu jafe la waaye dañuy ñëw naxanteeg yow ne la léegi kat école bi am na benn blouse boo xam ne blouse bi moom ngay sol moom ngay teg ci kaw yére bi ngay jànge léegi blouse bi pour mu woyof la parce que xam nañ ne boo solee blouse bi muy ab se ab benn tubéy wala benn mbubu boo léegi da nga ñemee sol mbubu ma boo léegi da nga ñemee sol tubéy ji boo léegi da nga ñëw sol da nga sol dàll wa loolu lañ ci jublu woon système boobu lañ ci jublu woon ba tax ñu ne école yi léegi école yi fi nekkoon muy école catholique yi fi nekkoon yépp booba da ngay am ay yére boo xamante ni yére boobu moom ngay jànge door a a dugg ci seen biir léegi nag suñ xasee ba jàng langue bi ba pare ci ngay door a mën a indil leen benn système boo xamante ne danañ mën a déggoo ak yow pour mën a communiqué ak yow pour léegi message yi nga xamante ne tubaab yi bëgg nañ leen ko jox wala boog jikko yi nga xamante ne bëgg nañ koo changé nit ki soo mënee waxee moom ngir nga changé ay jikkoom day daal di yomb kon système boobu lañ def bi ñu ko defee ñu fexe nag ba denc sëriñ si mooy denc sëriñ si mooy ci lañ tàmbali nag indi ay problème ci daara yi daal tàmbalee problème ci léegi tàmbali benn saboté boo xamante ne léegi doomu aadama yi ñu fexe ba jekku leen jekku boo xamante ne dañ lay wax ne la école bi kat melokaan bii la yor mooy xale bi dafay set day sol yére yu baax bu xëyee suba teel dañ koy yéemu ndékki defaral ko te du yalwaan te du def dara léegi su ko defee nag ñu ne léegi kon daara ji ginnaaw xale bi moom bu ñu ko fa bàyyi dañ ko fa bàyyi rek muy am ay góom ak taq ak def nangam ak nangam su ko defee booba duñ ko mën a jariñoo te fekk boobu kilifa yi bokkuñu woon luñ doon yar ndax kii da doon defar jëmm ji kii di defar ruux gi bokkuñu te nit ki jëmmi kese du dara ndax yaram wu taq wala wu tilim amul solo waaye li am solo mooy ruux bu set wecc boo xamante ne boo léegee xale bi dana amal boppam njariñ waaye dana amal boppam am réew loolu tey euh, ñun gis nañ ci lu baree bari mm, gis nañ ci ay exemple yu baree bari ci li nga doon waxtaane mooy tey fi mu boo demee ci àll bi nga dem ci diaspora bi mm-hmm. tey boo demee Amérique wala nga dem France wala nga dem Italie wala nga dem yëpp doomu sénégalais yi fa gën a réussir mooy ñu jóge ci daaray morito yi sax far waxuma la daaray alxuraan de dama jëlale sax ñu doon jàng alxuraan waaye ñi fa gën a réussir mooy ñu jóge ci daaray morito yi te ñooñu lañ doon wax ne maanaam seen i famille dañ leen a abandonné yóbbu leen ci sëriñ si di leen utiliser di leen liggéeyloo guddee bëccëg mais ñoom da nga leen di gis ne bu ñu demee Europe wala ñu dem feneen amuñu soxla ci mbubb mu rafet fi toll benn dongo muritu daanaka bu newoon ci daaray murit yi wala leneen nga gis ko mu takk jabari tubaab wala mu def leneen wala mu jaxasu tubaab daanaka doo gis ñoom dara xaalis bi ñor nañ ci jot ba indi ko loolu leen ñor mais leen ci lañ fay def nga mais tey boo gisee système bu école bi école bi doon wax léegi boo gisee ni ñu leen yaree fi mu toll demee Europe daanaka ña fa nekk yépp ku ci xas ba génn am na complexe def lu bari am nga complexe def lu bari fii ci Dakar rek ñu ci doon joxe ay misaal tey fi toll boo demee Dakar tey ay immeuble nangam ngay dégg yoo xamante ne soxna jaara busa soxna faati isa soxna penda nangam yooyu yëpp fi mu nii ab bawal bawal boo xamante ne ab marchandise am la yor nekkoon ci mbedd mi nekkoon ci mbedd mi ñu di ko dàq gu dégg ba cëg moo fexe ba fexe ba xam loola nga xam ne doomi daara ji moom moo fexe ba xam loola waaye ñeneen ñi ci des moom li leen ittee lépp mooy daanaka système tubaab bi këf na leen ba nga xamante ne daanaka mënatuñu amal kenn njariñ kon loolu mooy école te it boo ko seetee ba ba ba fii ñu toll ci bi nga mujjee léegi rek ci lay mujje su ko defee jox ñeneen ci des beneen seetlu bi ci des bi nga wax muy lu am solo li nga fi génn tey muy lettre bi ñu génn nga xamante ne bi ñuy dévaluer xaalis bi ndimbal loolu nga xam ne murid yi def nañ ko ci nga xam ne dafa mel ni système boobu tey moo continuer ba léegi système boobu moo continuer ba léegi tey fi ñu toll boo duggee boo demee tey duggal ci biir yoonu murid lépp lu fi taxaw ak lu man di doon ba fii ci béréb bii nga nekk tey jii nii ay juróom ak ñaar dërëm ak defar mu mel ni kon solidarité boobu mi ngi ñëw ba léegi te tey dëkk bu mel nii tey bu fekkonte ne amuñu woon jumaa ju mel nii amuñu woon tali yu mel nii amuñu woon yoon yu mel nii amuñu woon bu mel nii amuñu woon dëkk bu mel nii bu nit ñi mën a dëkk tey fu nit ñi dëkk ci àll bi lañuy ñuy dëkk continuer di ngemboo ay sawar ak yu kenn xamul mais léegi am solo bi nga xamante ne kilifa yi def nañ ko ba nga xamante ne doomi daara yi ni nga ko waxee léegi tas nañ leen ci àll bi tey boo demee tindoo di gi ngay ñaata nit a ñaata millions yi nit dafa dëkk demal daaru Moxti demal daaru salaam demal gaawaan demal demal demal kër sëñ Mandumbe demal kër kër sëñ Mbàkke Buso demal faneen foo dem béréb yi dañ koo defar ba nit ñi mën a jariñoo béréb ba mën a jariñoo béréb ba waaye defaruñ seen jëmmi bopp rek ba nit ñi mën a jariñoo waaye dañoo jari dañoo defar nit ñi ba nit ñi mën a sàkk ay béréb yoo xam ne nit ñi suñ fa nekkee dañ fa na jaamu jaamu yàlla gu tranquille nga xam ne tey Sénégal fi mu toll boo ko doon natt tey loolu nga wax léegi te joxe ci exemple ci sëñ Touba man ngaa wax sax kilifa diine yépp la mais sëñ Touba moom nga doon joxe exemple tey boo demee tey ñaata dëkk la ay ay ay ay taalubeem ay nitam defar yoo xamante ne ay nit a nga fay dëkk di fa jaamu yàlla lu ñu bëgg mu di leen fa fekk kon ñooñu dafay mel ni kon 500 million yi ñu doon wax tey boo ko doon seet léegi mën nga ne ay milliards lañ participé ci biir réew mi waaye boo demee ñi ci diaspora bi it ndimbal yi nga xamante ne ñi ngi koy def ci biir Sénégal ak li nga xamante ne ñi ngi koy def ci xeet wi tey bari na nit ku tukki woon koo xamante ne tey bi muy tukki wax naa ko ci lay xam naa ne pour jox mbokk mi euh, bari na ci taalube boo xamante ne bi muy tukki ci àll bi booba ay waajuram ñu ngi ci àll bi nawet bi amatu dara amatu waaye boo gisee kër yi ñu dëkk sax boo foo nekk di seen li ci biir kër gi waaye eh, dongo boobu ñu yaroon ci daara ji ba mu ñor nga xamante ne tubaab mënu koo këf bu demee ci àll bi li muy jëkk a ittewoo dëgg-dëgg mooy lan mooy naa fexe ba defar kër Touba wala Daaru Motti wala Daaru Salaam wala Tiwaawoon yóbbu fa sama ndey ak sama baay sama famille yëpp mu yóbbu leen fi nga xam ne tey ñi nekk ci àll bi li ñu soowee ci li liñ sowee ci ay famille kenn xamuñu toll te boobu àll bi nawet amatul dara dafa yàqu jur gi dee daanaka nit ñi amatuñ luñ dundee nga gis ne kon mag ñi yar boobu ñu doon yar mooy yar bi nga xamante ne moo defar li fi nekk tey ba ci jataay bi ñu nekk tey wane na ko fii nga toog ñi nga doon jàkkaar lool di wax ñépp kenn ku ci nekk bu la waxoon diplôme ba mu yor sax nga wedde ko waaye teewul sëriñ bi def na ci ñoom ak yaru ak ak ak tënku ci xam-xam ak tënku ci ndigal loo xamante ne kenn sax du bëgg a waxee sa xam-xam maanaam kenn du bëgg a wane ne lii laa xam wala lii laa man wala lii laa def kon daal mu mel ni euh, thème bu am solo la loo xamante ne yu ñuy war di continuer di jàngale la ndax tubaab yi ñoom xam nañ waaye nag dañuy fexe ba ñun duñ xam foofu la foofu la problème bi nekkee mooy tubaab yi xam nañ waaye dañuy fexe ba ñun duñ xam mooy li ci biir lépp dañ ñu koy nëbb wane ne nu ñi ngeen yor du ngeen da duñ dara nun rek ñooy dara te fekk ñoom lañ yor moo doonu dara ndax lañ yor lépp nun ñoo leen ko jox muy lu dëgër loo xamante ne kon dafa mel ni daal euh, li ëpp solo nga xamante ne moom la ñuy wax mooy nañ fexe ba complexe yi dañ bu complexe bi dañee rek ñu mën a dem fi mu tollu Afrique boo gisee li ko téye ba léegi rek mooy complexe bi fi nekk waaye buñ gëmoon suñ bopp gis li mag ñi jëmbat ci ñun ak ñu sàcc ñun danañ mën a dem te yaakaar naa duñu am benn jafe-jafe euh, wasalaamaaleykum wa أعوذ بالله من الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi kuréelu Al Wafa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor wu tedd bi sëñ Atumaan Njaay ci turu muassasatu Wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax ci tomb bu am solo bii nga ñu jàngatal muy tomb bu am solo boo xamante ni liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe njot waxtaan wi bokk yi déglu nañ ko bu baax a baax te laaj yi firndeel na ni bàyyi nañ xel waxtaan wi te am na solo lool ci biir waxtaan wi maa ngi dégg bi ngay wax ci Blaise Diagne am na ci ay laaj yu bari yooyu ñëw na ci waaye sëñ Moussa Ka radiyallahu taala daa wax ni keroog la Bamba wàcc poste bu Lodima gis pinisong ya duudu yor di leen duma foofee la gise ku ñu naan Blaise mu naan ko yaay Blaise am iblisa mu naan ko maay Blaise ab duwaañ laa dinaa la dimbali sa jaam balee sa fab yéreem ya yóbbu la di ma ca kër commandant ma di leen tere du ma balee sa rootal na fa Seex Bàmba ay xandi ànd ak maaseen waagal gannaan ba mande jox na ko fay pilim yu ànd ak lànkar boolee ki daa Bàmba guróom du sànkar li lee tax mu watkatte amasen ngir dafa liggéeyal Bàmba amas liggéey boobu liggéeyal Sëñ Tuubaa moo ko may euh, ba mu watee mu gañe wate yooyem nga xam ne te ni moom la gañe ba tey sëñ Musaa ko waxaat na ci biir la nga doon waxat nii buuri kajoor yii fi newoon ca baawan ñu leen fetal xëy taxawal Tiwaawan raatale doomi buur yi woon fi Saalum raatale siin gànnaar taxaw ni maalum sëriñ si woon diggante waalo ak ñu jàpp leen kenn defatul ab jàmbur ay na sëriñ Makka Barama xaadi ñoo ko ne cas te moo rawoon kuy xaadi surtout Matandumbe ma sañcoon kokki ñoo ko ne cas boox ca lu baree baree bari kon loolu nga ci wax yépp dëppoon naag wala fa li nga xam ne sëriñ Musaa Ka radiyallahu taala indi na ko ki da laaj mu ni Blaise Diagne euh, lan la woon maanaam ndax jullit la woon wala moom nekkul woon jullit waaw kooku Blaise franc-maçon la woon moom da ko dëggal assumé ko aussi loolu yàgg na ci moom avant muy ñëw sax di def pour nekk député moom daal xeetu xeetu ngëmam la woon waaye yàqul dara ci digganteem ak ñi ma bokkaloon réew mi ndax Blaise def na loo xamante ni wane ni boo fonk na askanu dit ku ñuul xam nga ni ci 1930 bi nga xamante ni euh, sëñ Touba nelaw na te sëñ Mor Moustapha Mbacké jëjmbal jumaay ji dafa amoon benn commandant de cercle bu nekkoon Jurbel ñu ko daan wooyee euh, tàllari waa wóolu liggéey waaye du ma nangu bépp fonctionnaire boo xamante ni dafay luubal alal joo xamante ni moomu ko ndax dama bëgg tegul lépp ci kaw dëkk Blaise Diagne xam nga ci 1925 <coughs> wax naa ko ci sama benn émission dina gën xamaa fan yi ci RTS dafa woon benn boxeur bu ñu wax euh, Mbari Fall doomu Sénégal la woon demoon France di def box le 22 septembre 1925 mu war a boxe ak bu ñu wax Carpentier te booba Carpentier moo nekkoon champion du monde bi ñu leen yóbboo ñu war a bokse salle ba 60 mille places la woon dafa fees ba ñu xaw ma tëj Blaise mu duggee ca salle ba fekk Car euh, euh, Barik Fall ñu koy wax bat leen sikki euh, entraîneur am dañu ko waa ji ngay boxel moo la man fuuf. comme nag box bi juróom-benn round la fexeel ba nga bañ nga bañ a daanu ci round bu njëkk ba boo amee ci round juñ mujj nga am ndam bi Bilal duggee ca salle ba fekk waa ji ca ca kaw da ko ñëw di ko woo ko ni ko hey Mbarick Fall waa ji gestu parce que ba mu duggee ci France boobu boobu kenn mësu ko woowee Mbarick Fall mu ne ko hey Mbarick Fall waa ji gestu mu ne ko maanaam Blaise Diagne waa Sénégal gépp ak waa Ndar gépp ñu ngi lay xool. waa ji ab tubaab dong la boo ko dóoree mu mu daanu dóor ko mu daanu yàlla def ñu def cinq round waa ji ci quatrième round ci la ko dóoree waa ji daanu te moo nekkoon champion du monde bu ngeen xoolee ci YouTube wala ngeen dugg ci kii da ngeen ko gis Carpentier mu dóor ko mu daanu gars yi tubaab yi bëgg a nangu victoire ba dañu waaye da koo conco Blaise moo yëkkati ko waat ba faxe ba waaja ndaamam loo ñu delloo ko ko Mbari Fall moomu ci 1994 ci la ñuy jëlee néewam la desoon ci néewam indi ko ndar denc ko foofu ci sëg sëg sëg yooyu di càkk njaay bon nag gis ngeen ni di woon bokkuñu woon diine waaye ku bëggoon lu jub la woon ak lu wér la kooku moom mooy ci Blaise am na def ne beneen question bu jëm oui. jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ni Cheikh Omar Foutiyou Tall ndax tubaab yi ñoo ko rey wala déet. waaw Cheikh Omar tubaab yi rayuñ ko xam nga Cheikh Omar xeex nag tubaab yi ci li ma tuddee woon le siège de euh, Médine ñeent fukki euh, quatre vingt jours assiégé na fort Médine tubaab génnul tubaab duggul ba le 18 juillet 1897 ci la Paul Holle ci la ñooy daal koy daal di leen di teqale waaye dafa duggoon ci xeex boo xamante ni xeex bu metti la. ànd ak waa Maasina pëlu Maasina yi ak bambara yi nga xam te ñoo nekkoon Séwu ñoo aussi daan ku feexal parce que Cheikh Omar dafa daan seen jalaba daan li nga xamante ni teq seen seen seen diine dugaleen ci l'islam ñooñu nag mere ko ñu daal di koy defal li tuddee le siège de de de de de Massina boo xamante ni du ñoo ñëw encercler ko mooy guddik 7 février 1864 juróomi fan yoo xamante ni fa Cheikh Omar newoon gars yi ko encercler waaye nee nañu dafa jékki-jékki rek nelawal ñu nga xamante ne ñoo ko encerclé woon daal di génn jëm Bandiagara Bandiagara googu nag la egg le 12 février 1864 ci la ñu gëj a gisee ñu ni Cheikh Omar dafa réer dans les falaises ci Bandiagara waaye du xeex mu xew ak tubaab yi waaye pëlu maasane yi ak bambara ségu yi ñoom la jàppalanteewal ci xeex bu metti ba foofu la jóge nag dugg Bandiagara foofu la dese le 12 février ba bésub talaata moom Cheikh Omar ci 1864. jërëjëf mbokk mi mu ne day laaj tubaab yi seenu xeex jamono jii. Mhm. fii ci senegal maanaam ci fu mu gën a jëme ndax gis na ni li olof yi wax ne saay saay du tekki ngembam da ko yolomal rek ngir bu talee fedd li tubaab yi fan la seenu xeex gën a jëm ci jamono seen xeex kay yaakaar naa ne mi ngi jëm ci xale yi toujours xam nga ay xale ñoo yore réew boo gisee li ñuy tuddee tey naan affaire taalibe yi loolu xeex la boo xamante ni commencé nañu ku yàgg parce que wax naa ci sànq sama développement ni ñoom lañuy ñuy gisee woon ci diine ak la ñu nekkoon seen boo bokk la finalité l'islam l'islam xale bi bu fekkee yóbbu nañ ko daara pour tàggat jikkoom la pour que ni ko waa waxee léegi fii fu mu ne ci àddina mun fa ne nekk tey ne ko xamante ni dafay mokk ba nga xamante ne bu fekkente ni dem na ci am réew xoolul réew may dundee waaye moom mi ngi xool la mu bay ginnaaw <coughs> loolu nag tey jii ñu ngi koy faagaagal loolu boo gisee yëpp ñuy wax naan wala man lutte contre la mendicité mais mendicité ba mu amee yàgg na mais nit ñi bañ ko defee pour xale yi tàggat seen seen seen seen seen jikko <coughs> boo gisee tey xarala yu bees yi li muy yàq moo ëpp li muy defar. da ngay dugg ci kër boo duggee ci kër gi kenn ku ne yaa ci sa bopp di nga nuyoo sax kenn du la fay kee mu ngi yor ci téléphone am kee mu ngi nekk ci kii bàyyi baa nga ci leneen ndey yaa nga ci leneen kenn tollul kenn lañ daan am ci bu njëkk nga dugg ci kër fekk ab reerukaay ñépp toog amatul ci kër yi wala buñ dee reer kenn ku ne da ngay tibb sa palaat dem sa por mais loolu bokkul ci ci li nga xamante ni day indi communauté dafay indi solidarité bon na ñu ngi yàq lu bëree bëree bëri te loolu mooy li ñu tey tey li li olof di wax naan daal di euh, tubaab jaxate daal di daal di sànqawas loolu nag moo bëri ci réew mi tubaab jaxate daal di sànqawas yàq nañu lu bëree bëri ci wàllu xel yi ba nga xamante ni euh, kii yu bees yi xaral yu bees yi li mu yàq moo ëpp foofu li mu defar. jërëjëf jërëjëf mbokk mi da doon laaj mhm. ki Blaise Diagne doon jonganteel mu ne ndax amoon na ku ko doon jàppale ci kilifa yi waaw ki déedéet parce que ñooñu ay tuwaab la ñu woon juróom-ñeent la woon ñoom Carpo lañu woon ñoomin euh, euh, Guillabert ñoomin Debes ñooñu ñëpp ay tubaab lañu ñu woon euh, Blaise Diagne dong moo nekkoon nit ku ñuul waaye amul benn kilifa diine boo xamante ni jéewoon na jàppale tubaab yi ñoom fii nag ci Sénégal parce que Blaise bi mu wàccee seeti na lébu yi Amadou Assane Ndoye moo nekkoon imaamu Ndaka euh, Ndakaaru di woon bàyyi Amadou euh, Assane Ndoye mooy nekkoon bàyyi Amadou Assane Ndoye nee na ba mu ko seetee la ñu ko demal seeti Youssou Bamar Diagne mu wax ak moom Youssou Bamar Diagne seet ko ni ko daan la jàppale parce que doomu lébu ko ndax xam nga Blaise jaañam gi mi ngi ko jógee fii ci dëkk bi ñuy wax euh, ngajji ak ak barale ngajji ak barale ci yoonu nda foofu la foofu la soqe koo nee nañu maamam ku ñu wax Samba Yuga Jaañ dafa xëy xëy rek génn dëkk ba kenn gisatu ko ñu yaakaar ni Samba Yuga dafa réer ba gars yi naan ko Samba Yuga piccam àll bi ndeke Samba Yuga mi ngi jubal Gorée ba mu demee Gorée foofu nag la sëy ak benn jigéen am fa doom ñu tudde ko ñoxor jaañ xam nga Blaise bi muy juddu tudd woon de ndeyam baayam jullit la ñu ngi tuddoon euh, euh, ñu ngi euh, ba galay galay jaañ galay la ko bàyyam tudde woon bi nga xamante ne nag dafa màgg tuuti ay waajuram seen doole néew ñoo ko jox tubaab bu ñu tuddee Alain Crespin Alain Crespin boobu moom moo ko yar dal di koy dugal ca école frère ya tudde ko Blaise waaye bi muy juddu Galaye Mbaye Diagne la tuddoon ñu koy woy Ibrahima Diagne baayam di jullit <coughs> ndeyam aussi di jullit ndax ndeyam bi moo bi ba bàyyi eh, Blaise Gagnon ñoxor jaañ am na keneen ko jël ku ñuy wax Amady Ndiaye Amady Ndiaye boobu doomu gore la moom moo juróon ki ñuy wax Alassane Ndiaye alu di woon reporter bu mag ci Sénégal kooku boo xoolee baayam ak Blaise ñoo bokk benn ndey bon nag xam nga ni tubaab moo soppi bon nag même bu ba soppi jikkoom nekk leneen du loo xam te ne juddowaale woo ko jamono moo ñëw ak dox yéen mu soppeeku. jërëjëf jërëjëf mbokk mii dey laaj moom itam mu ni tubaab bi ñu taxawaloon ci wetu sëriñ bi sëriñ <coughs> Tuubaa ndax lan la ci archive ndax euh, lan la ci sëriñ bi wax maanaam lan lañ ci wax ci archive ban tubaab daa mel ni égole de la bind égool tubaab bi ñuy taxawaloon ci wetu sëriñ bi ah école tubaab école tubaab bi ñu taxaw taxawaloon ci wetu sëriñ bi. waaw ah. lan la sëriñ bi wax ci archive bi. waaw dama ni école tubaab bi ñoo doon xeex pour que diine pour que école école daara yi bañ a am daara yi xam nga nee naa 1854 bi Faidherbe bu nekkee gouverneur du Sénégal ci la commencé xeex daara yi parce que foofu la waxee daan ni suñu noon yu bees yi ñooy noon yi gën a metti ñi nga xamante ni seen xeex dootul jeex. ndax xeexu diine du jeex ki nga xamante ni day xeex te ni bu ma dee ci ci ci ci ci ci tool bii damay dem ajana bokkul ak ceddo bi nga xamante ni day wat day day day xeex ngir bakkanam bon nag lu ñu mën a fexe ba seen diine yàqu lu ñu mën a fexe ba seen seen doom duñu xam nañ ko def loolu moo tax ñu jéem a xeex école daara yi fexe ba sëriñ si dem nañu ba naan ek sëriñ bu bu jàngale sax da ngay jàng français boo ko defee boo jàngalee juróomi waxtu Euh, alxuraan jàngale ñaari waxtu arabe euh, français mais yooyu yëpp seen pexe la yoo xamante ne jubul ñooñu lañu defee ba ci mille neuf cent lu ne def nañ ko waaye pexe yi jubul li ñu bëggoon mooy tàggalee nit ñi ak seen culture ay euh, essayé nañ ko ci ñoomin Siria Siria Diop ndax Siria xam nga ni ndayam moo nekkoon ndaxte yàlla bi nga xamante ni xeexat nañu ak waa waalo ba jël ba gën a fi baraag yi du ñoo jël domb baraag yooyu muy Syria <coughs> mu Yamar Mbodj ak ñeneen ak ñoom ak ñoom alburi ak ñoom euh, buuna alburi ñii yóbbu leen ci école des otages di leen di leen tàggat ci seen xam-xam ak ci seen diine ba yàqul mu bari ci seen xam-xam. jërëjëf <coughs> mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi day laaj lan moo tax tubaab yi noo nee nu gisa woon daara ak lislaam système boobu ba léegi rek moo fi nekk. waaw xam nga dama ni indépendance. ñi koy jox mooy tubaab yi de jeexal nañu mu des nag ñun nan la ñu amee suñu indépendance yéen a ngi fàttaliku ci atum 1968 El Hadj Abdoul Aziz Dabakh yal na yàlla yokk leeram boole na fi ak kilifa diine yu bëri ñu dem ca foire ba ba tey da koy wax fekk boobu mu Modou Fall euh, Abdou Karim Abdou Karim Fall ma nekkoon ministre de l'éducation ndax ñooñu aussi amoon nañu benn ndax gis-gis ci daara yi. mun leen du noonu ñun li nga xamante ni moom la ñu mag ñi jafoon démb ak bërki démb luñ ko dindi bon nag bu ñu demee ba ñun am nekk am suñu indépendance réew mi di réew nit ku ñuul ñun ñu fi nekk war nañu mën a jël nag suñu responsabilité doxal li nga xamante ni mooy doxal suñu réew waaye bu fekkente ne ñun tey jii tubaab bi jóge na fi am nañu indépendance depuis 1960 bu fekkente ne ba léegi nag ñu ngi ñu ànd ak doxalin tubaab bi ca loola wax dëgg yàlla indépendance bi dafay des. problème de responsabilité ak courage intellectuel xamante ni xam ne réew mii ñoo ko moom réew mii li fi doon dox ba léegi moo fiy dox mag ñu baax ñoo fi nekkoon parce que wax na ko ki fi jaar léegi wax na ko ndax bu fekkoon ni si Amadou Bamba tàggat teewtuloon a tàggat ay doomam ay taalibeem ñi leen gëral leen Touba dem leen ci àll bi toj leen àll bi samp leen daara yi yaakaar ne lu bëri bëri dina des donc depuis 1912 xalaatoon na loolu ba léegi liggéey boobu moo dox ba tey jigéenu mu murid xaw a yaatu yaatu bu baax a baax réew bon nag bu ñu demee ba mag ñooy jóge fi ak liñ fi bàyyi ci philosophie bàyyi ko ci xam-xam ñu mën a tàggatal seen gis-gis ak seen xam-xam doxale ko buñ ko doxul nag ma xamante ni kooku nag ci ñun la waaye dootul ci ñoom wax dëgg yàlla la ñu war ak ñun nañ ko bind nañu bàyyi fi wax nañu bàyyi fi jëf nañu bàyyi fi li ci des nag mooy ñun nañu jël suñu responsabilité ñun ñi nga xamante ni ñoo doon si réew mi te ëllëg ndoone lu ñu koy bàyyi suñuy doom waaw jërëjëf kii day laaj mu ni ku mel ni Faidherbe ak lim def ci réew mi ci ay ñaawteef lan moo tax ñu koy tudde ay yëf mel ni ay ay ay lycée ak ay pont ak yu bari kookan la. Faidherbe la wax. Faidherbe ah, waaw mooy li ma wax rek xam nga ñun ñoo war a ñoo wane ak doyee di ndax bu fekkee ni Faidherbe fi mu jaar ak sëñ bi ñoomin mute jaar fekk moom ñoom ñëpp benn xeet la rek parce que colonialiste lañu. bu ñu demee tey ba loolu weesu ñu jël suñu am indépendance ci su suñuy dëkk wax dëgg yàlla war place yooyu war nañ ko mën a dindi ñi nga xam ne ñoo ko yàlla ñu tudde leen ko buñ ko defoon nag ci ñun la mooy man muy keneen waaye kenn ku ne war na mën a jël sa responsabilité devant l'histoire ndax wax dëgg yàlla place Faidherbe bu ca Ndar amatu fa place. place Faidherbe amatu fa jërëjëf laaj yi bari na waaye waxtu wi jot na ñi ngi lay sant di la gërëm sëñ Atoumane Ndiaye nga may sama mbokk bi di la sant waxtu wi jot na ñi ngi sant bu baax di gërëm di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral seen bismillah dog jot na bismillah jërëjëf jërëjëf daaru minam Dia et frère Touba daaru minam Dia et frère di yëngu lépp lu jëm si wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba daaru minam Dia et frère na ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différent mu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba daaru minam dañuy jaay ay blinde chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Dia et frères dañuy jaay ay puces abonnement ay puces abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam wari ria moo xam joni joni ak yeneeni i mode de yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia ñoo leen ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Kidou Abdou na def. maa ngi fi rek man daal dama bëgg a tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. nga tabax rek kaay ñu dem waaw fii fan fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu Inde. ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77. 877 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee àndoon ngeen ko nopp waaye yéen a ko ànd ba faaw. fii mu toll nag dafa fekk na fii mu toll nag dafa fekk fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës a sosu ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës a dégg. gën am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñoo ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut rek loo ci jëfut rek doo ko ci am yàlla suñu borom dimbali leen ci. Hmm. ba positif bi ngeen ko tàmbalee mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fa. Hmm. mu doon njëriñu nit ñi. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñ borom. te membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIC CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 képp ku ci bëgg lu la gën leer mën ngaa woote ci 78 544 33 33 wala 33 978 25 37 ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu te woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk ñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bi wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna waxngal këpp mën ngeen jokkook jokkoo agence de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jëtul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg ci àdduna bi ak tamit bopp soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneeni assurance yu wétte wër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokku ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon. الباقي من الأمراض وقدم الأنكر بالقيام السلام عليكم ورحمة mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale minanul baaxil xadim learning academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam bu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alxuraan man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seen i waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàllu woowu indil leen ci nag ay boroom xam-xam yu ñu ràññee ci yoonu lislaam yu ñu ràññee ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni du jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne dingeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alquran ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi kuurum fer iji yi nag lañuy ubbi ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da ngay def a l m i NANE point com man ngeen ci inscrit ak seen crédit carte wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bi 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bi à partir des États-Unis 1 877 218 9413 mën ngeen cee woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey jër ngeen jëf ثلث الوجود والختم قد وجب لنا دون الختم mbokk Sénégal lu waay mënul neexul ci wàllu décoration marocain ak plafonnage adresse bi benn la GIE DM Express da ngeen fa fekk sëñ Mountakha Mbaye xarañ lool ci décoration ak plafonnage fii ci réew mi la jànge métier mi yeggale ko bitim réew ba am ci xam-xam bu wér te wóor wasilaam ja sëriñ Mountakha ba Basiru sàkku ci moom mu ñibbisi ngir jëriñ réewam bi mu ñibbisi mu indaale matériel bu xarala bi mu jéggéen ci wàllu décoration ak plafonnage ubbi ab société dippeeko GIE daaru minam express ak GIDM e express ci njiital Serigne Mountakha Mbaye kenn dootul yéem naar yi wala tubaab yi ci décoration ak plafonage rawatina ci jàkka yi juma yi ak kër yi GIE DM Express jiital ci seen liggéey ndimbal ak yërmande li wérte wóor mooy ak GIE m Express li leen jafe woon ci wàllu décoration ak plafonnage yomb na leen GIE Daaru Minam Express ca Parcelles Assainies Dakar unité 26 numéro 111 wala Touba garage Daaru Moxti gannaaw CBAO téléphone 77 220 76 76 889 92 82 email mbay muntaxa arobase gmail point com ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد